kilifaay jamono joo jële ci réew yi nga xam ne ak gox yi nga xam ne dañoo waroon wala newoon fi nga xam ne mooy jaziratul arab jëkkoon nañu gis lettre bi nga xam ne moom la yónni woon Kisra ibn Hurmuz newoon l'empereur perse Kisra Kesrawes ginnaaw bi ñu ngi woon ci leetre bi nga xam ne moom la yónni ki nga xam ne mooy qaysar azimur ruum bi mu yónni woon hiraql di le César des Romains ñu ngi woon nag ci riwaaya imaamal Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullah alayhima ba jeexaloon nañu ko ñu ne woon dañuy yemandi ci noonu am na lum ci dolli beneen riwaaya bum solo boo xam ne nee nañ la ci jataay bi weesu dinañ ci ñëwaat ginnaaw bu ñu tuddee riwaaya saxiixayn ndax defoon nañ taxriij bi xadiis bi waxoon nañ la ñoom imaamu Ahmad ibn Hanbal asxaabu saxiixayni saaxibay saxiixayni wala saaxiba saxiixayni saaxiba saxiixayni ñoomi soloo nañu ko ak waa ahlu sunani l arbaa ba mu desoon imaam ibn maaja naka noonu imaam altabari ñoom imaam albayhaqi imaam alwaaqidi imaam ibn saad raxmatullah ala aljamic daal di woon nañuy solo nettali lettre yi ak yeneeni téere ki yeneeni téere tey nag ñu digge woon ne dañuy gis riwaayé bu imaam al bi nekk saxiixayni ne imaam muslim it daldi na koy solo waaye dañuy jël version wu imaam al buxaari raxmatullah alayhi nga xam ne mu ngi ko indi ci badul xalq ci nga xam ne e, mooy début kitaabu bad il ah, bad il wax yi bad il wax yi début révélation bi foofu noonu la ko indi moom imaam al buxaari rahmatullah alayhi avant kitaabul imaan imaam al buxaari rahmatullah mu ne xaddatanaa abul yamaan eh, pardon waxoon naal nag ci riwaaye bi dina tuddaale contenu wu lettre ba nga xam ne moom la yónni woon moom alayhi salaatu wassalaam buñ ci paree ñu ñëwaat ci imaam Ibn Isxaaq xool moom contenu lettre bi mu wax ndax bi boo seetloo moom li ñu gis ci moom muy xadiisu seydna Abdallah ibn Abbaas bi nga xam ne nee na ki ko nettali mooy Abu Sufyaan ibn Harb al-Umawi radiyallahu taala anil jamii e, mooy da wax rek biñ nee Shaam Kisra la ko fa Qaysar di César gént gëm géntoon ba niñ leen di indee ñoom fekkoon ñu ne woon Sham fële ca Gaza ngir commerce def da jënd ak njaay ñu fekk leen foofu daldi leen indi ba ni nga xam ne noonu la leen Qaysar di César di laaja ay laaj ak ni mu mujje ba léegi tudduñu woon foofu lettre yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ki ko indi waaye ci contexte boobu la moo tax xoolal riwaaye bii mooy bi gën a leer da ngay gis ne dina am ay différence même bu dee ne càllale yi benn la ndax waxoon naa la imaam ibn Isaaq comme niñ ko tudde woon mu ngi ko jële woon ci imaam az-Zuhri di imaam az-Zuhri imaam ko ci Abu Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud moom mu jële ko ci Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhu sayyidina Abdallah ibn Abbaas jële ko ci aba sufiana ibn harb nettali bi foofu ñoom ñoo bokk càllale yi mais nettali bi nekk ci imaam ibn isxaaq imaam al am na ay wuute am na yoo xam ne imaam al yokk na ko ci li imaam al imaam ibn isxaaq nettali te loolu dinañu ko gis eh, moom lañuy gis ni insha allahu taala kon imaam albuxaariyu muhammad ibn ismail albuxaariyu raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa abulyamaan alxakamu bnu naaficin qaala axbaranaa shucayb an az-Zuhri qaala axbarani Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud anna Abdallah ibn Abbas axbarahu anna Aba Sufyaan axbarahu kon imaam al-Buxaari raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa mu ne xaddatanaa nettal nañu Abul Yamaan abul yamaan mu ne moo ko nettali nan la tuddoon moom alxakam ibn su alxakam ibn naafi alxakam ibn naafi di alxakam di doomi ku ñuy wax naafi qaala mu ne axbaranaa nettali nañu Shuaybu Shuayb an az-Zuhri sëriñam moom di alxakam ibn naafi jële ci ki nga xamante ne nii mooy az-Zuhri di Muhammad ibn Shihab az-Zuhri qaala imaam az-Zuhri ne axbarani nettali na ma Ubaydullah di Ubaydillah ibn Abdillah di doomu ku ñuy wa Abdillah ibn Utbata Abdallah boobu di doomi Utba ibn Mas'ud Utba boobu di doomu ku ñuy wax Mas'ud kon moom Ubaydillah mu si imaam Zuhri ne moom a xabaar anna Abdallah ibn Abbaas kan Abdallah ki doomi ku ñuy wal Abbaas bin Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa axbarahu moo ko nettali anna Abaa Sufyaan kan Abaa Sufyaan wa huwa Abu Sufyaan ibn Harb Saxr ibn Harb radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa axbarahu moo ko nettali moom abu imaam ibn Abbaas léegi lan la nettali mu ne anna Hiraqla arsala ilayhi fi rakbin min Qurayshin wa kaanuu tujjaaran bi-shaami fi al-muddati allatii kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam maadda fiiha aba sufyaan wa kuffaara quraysh seydna abdullah ibn abbas mu ne abu sufyaan moo ko nettali këni hiraqla hiraqla waxoon nañ ne mooy turukan qaysar <laughs> Qaysar mooy titre bi mooy César waaye turam moo doon Hiraql arsala dafa yónnee ilayhi fi rakbin min Quraysh dafa yónnee ci Abu Sufyan mu ngi àndoon ak benn mbooloo ci waa Quraysh loolu yaataloon nañ côté boobu ci riwaaya imaam Ibn Ishaq bi ne moo tax mu ne wa kaanu tujjaanan bi ñoom nag ay commerçant lañu woon mbooloo moomu ñoom Abu Sufyan ak ñi mu àndaloon nekkoon Shaam ci jamono ji nga xamante ne nii ci la Yonent bi amoon ak accord ak waa Quraysh dix ans de paix fa atawhu wa hum Iliya ñi ki Hiraqlu yónni woon ngir ñu seetal leen ay arab yu yoo bokk ak Yonent bi alayhi salaatu wassalaam dikkal ñoom Abu Sufyaan Ah. non ñoom Abu Sufyaan dikkal Hiraql bi ñu leen jëlee bi ñu leen indee wa fekk ñoom ñu ngi fan Iliya Iliya mooy Sham baytul maqdis mu ne bi ñee fa daahum fi majlise man ibn Abbaas seyna Abu Sufyaan ne ma Hiraql daal leen woo fi nga xam ne mooy ci paleem bi wa xawlahul uzamaa wa xawlahu al-uzamaa mu ne mu ngi newoon autour de Hiraql uzamaa ar-Rum muy kilifaay romain yi ñu ngi ko waroon comme ni nga xam ne noonu la buur yi def bu ñu bu ñu génnee toog ci trône bi seen gauche nit ñu bari na fa seen droite ay nit ñu bari na fa kuy ñëw dangay jàkkaarloog moom jóge fële ñëw ba ci moom nuyoo ko sëgg ngir wane doo ko jege sax ñëw ba ci suufu trône bi daldi sëgg ngir wane nuyu wax ca kaw sa majesté ak yu mel noonu wala lan ak lan yaa kii nu mu tuddati <laughs> yaa fadila non ñoom ñoom ñoom ñoom yi comme ñoom fadilatul yoolu yoo ñoom ñoo ñële waaw ñu ñëw daldi sujjóot nuyoo mooy sëgg mu ne maa ngi ko fekk wa xawlahu mu ngi ko mu ngi mu ngi nekk ci gauche am ak droite am uzama ur mu ne summa daahum wa daa bi tarjumaan nee mu wooleen ginnaaw gi mu wooleen ñoom Abu Sufyaan ñu wa xawlahu autour de moom ak tarjumaan ñi nga xam ne ñoo doon eh, ñoo doon interprète mooy ki nga xam ne mooy interprète fa qaala mu ne Hiraql ne ko ayukum aqrabu nasaban bi hada rajul alladi yazcumu annahu nabi biñ ñëwee abu sufiyaan ak ñim àndaloon mu ne leen anakan ci yéen moo gën a jege askan ak ki nga xam ne mooy ki ma dégg ne moom day wootewu ne yonent la salaatu wassalaam qaala abu sufiyaan abu sufiyaan ne fa qultu ana aqrabuhum nasaba ma wax ci mbooloo mi ne man maa ko gina maa gën a jegeeg moom ndax ña fa newoon Abu Sufyan mooy ki ginoon a jege askan ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ñoo bokki maam même bu dee ñeneen ñi bokk nañoo moom mais ñoom moom moo ko gën jege maam maam bi bi njëkk bi mu moom moo ginoon a jege maam première maam yi que ñeneen ñi ci des ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci riwaaye bii dinañ gis yokk yoo xam ne imaam al Buxaari ci riwaayam bii bu amul ci bële nee na bi ma waxee lool mu ne adnuhu minni mu ne see garde jegeel leen ma ko kon wa qarribu asxaaba faj'aluhum 'inda dhahri comme niñ gisoon bi weesu mu ne jegeel leen ma ko na ma jege si te ñi mu àndal ngeen def ko ci gannaawam ñu taxaw ci gannaawam nañu nekk ci gannaawam summa qaala li turjumaane qul lahum inni saailun haada an haada arrajul fa in kadabanii fa kadibuuh fa in kadabanii fa in kadabanii fa kadibuuh fa wallahi lawla an ya'thiruu anni kadiban la kadibtu anhu nee na bi mu waxee ñooñu après mu wax l'interprète ne ko waxal leen ma leen ñoom ñi ma teg ci ginnaaw ne leen seen waa ji gina bokk ak moom di Abu Sufyaan moom xamul woon turam mooy seen waa ji gina bokk ak moom dama leen a teg ci gannaawam bu ma waxee lu amul ci góor gi ma koy laaj tey woote ne moom moom tamu ne yonent la moom alayhi salaatu ne waxul dëgg Abu Sufyaan ne maa ngi wàcc ci yàlla bañ ñu xame ma woon jële ci man dara lu mel ni kàcc looloo taxoon waxuma ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu dul noonu te loolu yaataloon nañ ko tamit mu ne summa kaana awwala maa sa'alanii anhu an qaala kayfa nasabuhu fiikum abu sufiyaan radiyallahu mu ne lim ma jëkka laaj moom Hiraql di e, César dane ma naka aw askanam deme fi yéen na qultu huwa fiina zu nasab ma ne ko a ah, moom de ci ñun boroom boroom boroom hmm, boroom askan la de qaala mu ne ko fa hal qaala hada alqawla minkum axadun qattu qabla mu laaj ma beneen laaj ne ma est lii muy woote am na keneen ku dul moom ku ko masa woote avant moom qultu laa ma ne ko déedéet loolu masuna am qaala fa hal kaana min aabaa'ihi min malik beneen laaj bi ci tegu mu ne est-ce que bi est-ce que am na ci baayam yi wala maamam yi koo xam ne buur la woon qultu laa man abu sufiyaan ma ne qaysar déet loolu mas da am qaala qaysar ne ko fa ashraafu nnaasi tabauhu am duafaauhum sama cinquième wala quatrième laaj mooy est fa ashraafu nnaasi tabau est-ce ñi nga xam ne ñoo gën a ñooy boroom ndombu ndombo tànk yi boroom juddu yu kawe yi ñi woroom ñi nga xam ne dañ naan boroom yeex yu rëy yi ñoom ñoo ko topp di kilifa yi ñoo ko topp wala ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ci ñoom qultu bal du'afaa'uhum li am ba des mooy ñi nga xam ne ñoo ko topp ñi ëpp ci ñoom mooy ñi nga xam ne ñooy du'afaa'u Quraysh mooy ñi nga xam ne ñoo gën a ñàkk néew doole fa Quraysh ñoo ko topp ak nit ñi qaala Hiraql ne ko ayaziduuna am yanqusuun qultu bal yaziduun mu ne ko ndax ñoom dañuy yokk est-ce que dañuy yokk wala dañuy wàññeeku xam nga laaj bi bokkuloon ci yële yiñ gisoon ci riwaaye bee weesu ci jataay bee weesu bu imaam ibn Isxaaq nee na ma mu laaj ma ne ma est-ce que ñoom dañuy yokk wala dañuy wàññeeku qultu bal yaziduun ñoo li am ba des nag ñoom dañuy yokk de dañuy gën a yokk qaala fa hal yartaddu axadun minhum saxtatan li diine baada an yadxula fii fa qultu laa mu ne ma est-ce am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy dellu gannaaw nekk yéeféer ginnaaw bi ñu nekkee jullit ngir li nga xam ne mooy diine ji bëggatuñu ko ndax dafa metti wala leneen a tax am en daal am lu tax ñoo xam ne mooy tax ñu génn ci diine ji ndax lool am na nee na ma ko déedéet qaala Hiraql ne ko fa hal kuntum tattahimuunahu bil kadibi qabla an yaquuna maa qaal qultu laa laaj bi amuñu ko woon mu ne fa hal kuntum mu ne ma est-ce nekkoon ngeen doon ko tuumaal ci wax lu amut laata muy woote lii muy woote buur goo gële aleyhi salaatu wassalaam qultu nee na ma ne ko laa déedéet loolu masula am qaala Hiraql ne ma beneen question fa hal yaghdir est-ce que day wor qultu laa wa naxnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa faa'ilun fiiha walam qaala ay abu sufyaan walam tum walam tumkinni walam tumakkinni kalimatun udxilu fiiha shay'an ghayra haadhihi al-kalima mu ne ko ndax day wor moom moom moomu ma ne ko déedéet waaye nag am nañu benn àpp ak moom muy dañoo am ay accord de paix ak moom xamuñu nag nan lay mujjee nan la ciy def ba léegi nii daal mbir yaa ngi tenir waaye quant à bi nu muy demee lool xaw ma ko mu ne lii rekk mooy baat bi nga xam ne laa ci mënoon a dugal bu xaw a bu xaw a gàkkal li nga xam ne mooy mooy mooy portrait bi waaw lii rek laa ci mënoon a dugal mooy loo xam ne dut lay doon mooy man daal mais liñ ko laaj mooy li li mu xam ak li xew comme que la ñëwagul moo tax ci riwaaye bële bu imaam nisaaf bi nee na ne walam yaltafit ila ma qaal ma qultu ne faalewul sax bi ma waxee loolu moom faalewu ko sax voilà qaala mu ne ma fa hal qataltumu Hiraql di César ne ma yow mii di wax ak man beneen laaja ngoog fa hal qataltumu ndax xare ngeen ak moom qultu na'am Abu Sufyan ne ma ne ko ah kay xare nañoo ak moom de qaala fa kayfa kaana qitaalukum iyyah nee na mu ne ma ana naka seen xareeg moom naka lay deme qultu nee na man ma ne ko di Abu Sufyan alxarbu baynana wa baynahu sijaal yanaalu minna wa nanaalu minna nee na ma ne ko xare bi xare entre ñun ak moom sijaal mooy loo xam ne daal lii sijaal lii lay tekki mooy yanaalu minna wa nanaalu minna te lool ginoon nañ ko yaatal ca Uhud ba nga xam ne loolu la Abu Sufyaan même moom mii waxoon keroog bi nga xam ne ci lañu rey ci jullit ñu ñu bari ba ñu des nekk ci kaw montagne bi mu dem naan ayna muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu toog tuuti mu ne ay ibnu abi quhaafa dane ayna ibnu abi kabsha walla ay ibnu abi kabsha moom angel moom bokk na ci waa quraysh ñi ginoon a mën a wax loolu boo seetloo riwaaye yi wax yonent mi alayhi salaatu salaam ibnu abi kabsha yépp boo seetloo ci abu sufyaan lay jóge mu naan en tout cas wala moom lay nettay ay biram walla euh, ca ca uhud moom moo ñëwoon bañ bañ kiiwee ba rey ñu bari nag ba xare bi arrêté jullit ñi nekk yéeg ci kaw montagne bi mu taxaw ci suuf naan leen naan leen naan leen ay nab na bi kapsha mooy yonent mi aleyhi salaatu ci jublu am na ñu ne woon mooy jëkkëru sayyidatu Halima as-Sa'diya radiyallahu anha am na ñu wax lool am na ñeneen ñu wax leneen kene non ibn abi kabsha c'est dafa nekk loo xam ne kalimatu xiir la comme ni ñu naan euh, jekke rek naan ci nu mu tudd comme ñu naan bu euh, waajoo xamante ne nii daal wa euh, mooy tur boo xam ne bu ñuy tuutal nit dañ koy utiliser voilà bu ñuy pour tuutal yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu mu naan abi doomi abi kabsha ji eh, moom mu ne woon ayna ibn abi kabsha keroog Uhud ca suufu montagne ba kenn kenn faalewu ko mu ne ayna ibn abi quhaafa ana ki nga xam ne mooy ibn abi quhaafa di seydina siddiq abu bakrin radiallahu taala anhu an kenn faalewu ko mu ne wa ayna ibn alxataab hee yéen ñi ci kaw yéen laay laaj ayna ibn alxataab kon bu ngeen ma tontuwul ci ñaar ñële ayna ibn alxataab ana ki nga xam ne mooy ibn alxataab di seydna umaru alfaaruq radiyallahu taala anhu wa ardaahu kenn tontuwu ko mu ne ama haulaai faqad qutilu comme que tontuwuñ ma loolu day wane ne ñooñu rey lañ leen ba seydna umar ibn alxataab ne ko laqad kadabta ne ko ne ko laqad xibta kadabta bal hum yasma'unak aw kama qaal seydna Umar ibn al-Khattab ne ko wax nga la wuteeg la am ñi ngay waxal ñu ngi lay dégg dese nga ci sa kanam yow problème lu lay metti waaw mu door a rendre compte nag ne kon yi ñu ngi dund ndax ibn al-Khattab mi ay waxam moo ma gën a wóor waaye yi nga xam ne moo ma ne moom faat na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon te foofu bokk na keroog lan doon wax ginnaaw loolu ne leen xuulu ulu hubal mu naan ñoom Seydina Omar ak ñi ci kaw ulu hubal waaw vive hubal màggal leen hubal mooy suñu yàllay caaxaan ji Quraysh bokk ci yàllay caaxaan yi ulu hubal ñuy wax mu ne alxarbu sijaal voilà yawmun lana wa yawmun alayna mu ne ko nii la rek mu ne leen xare nii la rek sijaal la de mooy bés ngeen gañe suba ñu gañe leen tey ñoo ñun ñoo moome comme nañu ñàkke woon Badar waaw kay moom lay waxaat nii nag bi ko Hiraqli di Qaysar ne ko kay fa ka hal qaatal fa hal qaataltumu ndax xare nee xare ngeen ak moom qultu nee na man Abu Sufyaan ma ne ko na am est aha kay aha kay waaw xare nañoo moom de xare nañoo moom Eh, eh, eh. mu ne fa kayfa kaana qitaalukum iya waa léegi kon seen xare bi moom ak moom naka la deme naka la deme seen xare bi moom qultu nee na ma ne alxarbu baynahu wa baynana wa baynahu sijaal di mu ne xare beeg ñu ak moom tey dañuy gañe suba ñu gañe ko yanaalu minna wa nanaalu minna xaala Hiraql laaj beneen laaj maada ya'murukum gis nga bii xam nga bii bokku ci woon laaj bii ñii maada ya'murukum ana la leen di digal qultu nee na ma ne dinañ souligner lépp lu ci yokk ci riwaayé bi nga gis différence bi am wala yokkute yi nga xam ne ñoo am ci riwaayé imaamul Buxaari te amul ci riwaayé imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi nag moo tax bokk na pardon entre ci li gën tax taxrijul xadiis am solo mooy même buñ gisee ne xadiis bi ci même personne yi la jaar à partir de imaam az-Zuhri ba ci seydna Abdullah ibn Abbas ba ci seydna Abu Sufyan radiyallahu anil jamii taxrijul xadiis mooy xool xadiis bi ci yan téere la ne ñan ñoo ko soloo ak yenn version moo ci am ndax du ñàkk kii am lu mu fàtte loo xam ne keneen ci fàttewu ko wala même personne bi bu muy nettali tey mu nekk koo xam ne jour boobu il n'était euh, mu yàkkamtu woon wala daal am lu tax mu tënk nettali bi loolu day am am nag beneen jour boo xam ne am na jot sawar na mu nettali affaire yi détail par détail loolu nag xoola ñaari version yi boo ko amee kee nettali bi nga xam ne moom moom dafa demoon fekk sëriñ bi euh, bés boobu dafa yàkkamti woon dafa am lu mu waroon def timis a doon waaj jot mu ngi mel ni jataayu di jataayu xam-xam yi xam nga laaj boo xam ne dañ koo laaj te cours bi dañ ne balaa timis bala ñuy julli timis lay jeex question boo xam ne dañ dañ koo laaj cinq minutes avant timis ñu xool ne sëriñ bi xool na bu fi naree détaillé affaire yi euh, bon dañuy jàll moom te ñoom moom si cinq minutes lañuy ñuy arrêté ko xam ne laaj tontu bi day gàtt man na lay tontu di sukkandikoo xadis boo xam ne moom da koo soloo mais da koy tënk waaye mooy maanaa xadis bi yëpp dina ko indi sauf que dina am partie yoo xam ne da koy rëcc imaginer beneen bés boo xamante ne ni dañoo julli timis ba pare toog war a toog baggee nga door koo laaj laaj même laaj boobu foofu man na fa gën a gin faa yaatal riwaaya bi li nga xam ne mooy tontu bi ak loolu loo xam ne doonu ko won man bi nga xam ne cinq minutes avant timis la woon yooyu moo tax nag boo amee yooyu moo tax ngay gis fii ziyaadaat loolu la mais euh, du ne contradiction la ah lii day wane ne kon xadis bi non kon xadis bi wérul non te loolu nit ku ne xam nga ko am na nettal yoo xamante ne dañ koy résumer te tënku ko lool am foo xam ne nag dañ koy détailler voilà xam nga bari na fii ñun bari na nettal yoo xam ne dañ koo tënk ndax yëf yi mooy dinañ ko tudd nii mais am na yoo xam ne dañu naan surtout bu ñuy def tarjama yenn saxaaba yi ci loo xamante ne nii ñoom gisaguñ leen ci xew-xew boo xam ne xam nga ghazwatu Tabuk bi nga xam ne moom lañ demoon bay dugg far fàttale ko ne ñun rasail yi waxuñu ko muy lettre xam nga tudd nañ ko ci juste ci ci ci ci ci ci ci Seydina Xaalid bi ñuy def tarjama Seydina Xaalid ibn al nu radiyallahu anhu mais dugguñ ci détails yi te pourtant li ñu wax noonu la demee mais dugguñu ci détails yi dañ koo tënku lool mais bu ñu ñëwee nag ci xare bi ci boppam bu boobaa dinañ gis riwaaye yoo xam ne dañu koo détaillé léegi nag ki nga xam ne moom dafa déglu woon bi may def bi ñuy def tarjama Seydina Xaalid ibnul Walid wala ñi nga xam ne ñoom ñooñ defaguñ leen ñoom Ikrimatu ibn Abi Jahl ndax loolu loolu xaajagu ñëw sax xam moom comme que Fathu Makka lay tuube loolu xaajagu ñëw wala ki nga xam ne mooy bàyyite xam bi di magu Abu Jahl bi al-Harith Hisham ñooñ bu ñuy def seen tarjama te tam na yeneen Seydina Jaafar gis nañ ko tuddoon nañu xaswat Tabuk moom mi nga xam ne keroog lañ ko faat waaye tamit tuddoon nañ Seydina bi ñuy gis tarjama Seydina Abdullah ibn Rawaha tudd nañ xaswat Tabuk mais foofu ku yem ci loolu mooy doo am détaayu xare bi boo yemee ci loolu doo am détaayu xare bi ki déglu nag li nga xam ne mooy partie bi wax ci xaswatu Tabuk kooku liñ ciy am ci détail yow mi yemoon fële doo ko am léegi nag bu kooku bu ñëwee di nettali di jëlee ne ne daa jëlee ci dégg ci man ma wax ne diw ak ñoom diw ghazwatu Tabuk lii waxe woon ndax moom fële la yem keneen ki ne man dégg ne moom dégg na ci man ma wax nettali ne ghazwatu Tabuk lii ak lii mu détaillé lool kay dégg ka nga xam ne moo dégg ñaar ñi bu dee ko ku prudent wul man ne non non non ñii seen li ñu nettali wute na quoi xoolal kiy nettali loo xam ne ci deux minutes la kii moom même affaire bi kii nettali ci loo xamante ni presque ëpp na heure nga foog ne dafa am contradiction daka amul contradiction loolu nag moo am ci riwaaye yii moo tax saa bu ñu gisee loo xam ne yokkute la dinañu ko souligner par rapport ak riwaaye bi ñu gisoon ci bu imaam ibn Isaaq inshaa allah leela kon mu ne ko fa maada ya'murukum bii nii maada ya'murukum ana lan la leen di digal wax nañ la ne bokkul woon ci biñ gisoon bokkul woon ci riwaayu bële qultu ma ne man abu sufyan yaquulu moom de se mooy kiy wootewu na yonent la alayhi salaatu wassalaam ñoom Quraysh ñoom noonu lañ ko jàppe woon ne buñ jàppoon ne yonent dëgg-dëgg la te ñu gëm ko te amul benn obstacle dinañ ko gëm am na ñoo xam ne xamoon nañ ne yonent la waaye seenu rëy ak seen yeneen kii moo tax ñoom mënuñu ko woon a topp te loolu yépp nag ay mawaani la yuy tax waa ji du nekk jullit nee na kon mu ne ma moom Hiraql madha ya'murukum ana lan la leen di digal qultu nee na ma ne ko yaquulu moom de danaan ubudullaha jaamu leen buur yàlla wahdahu moom dong wala tushriku bihi shay'an te bu leen ko booleeg dara watruku maa yaqulu abaaukum te ngeen bàyyi li ngeen xam ne moom ngeen fekkoon seen bàyyi seen maam yi doon ko wax mooy ibaadatul awthan di jaamu li nga xamante ne ni mooy mooy xërëm yi abu sufiyaan ba léegi mu ne moom ba léegi wa ya'muruna te dañuy digal bi salaati ci julli was sidqi ak li nga xamante ne mooy dëgguwal afaafi ak mooy nit koo xam ne dangay dangay dangay dangay doylu dangay doylu voilà doylu nekk koo xamante ne nii doo doo nekk koo xam ne euh, yow dangay ngay avide de de de de richesse boo xam ne daganul lu la yàlla defal ngay xool lu keneen am xeet tout le temps ngay xeet li nga yor naan waay waay bu taw bu la joxoon la ngay la la tax ngay xeet li nga yor nga commencé xeebaat loolu déedéet la nee mu digal ñu tamit li nga xamante ne mooy jokku mbokk voilà fa qaala nee bi ma tontool yi fa qaala li turjumaane mu ne Qaysar daldi wax ki nga xam ne mooy kii bi mooy euh, son interprète qul lahu waxalal ma ko waxal ma ko moom mii sa'altuka an bi fa za'amta annahu fiikum zu nasab nee na laaj naa la mu ne ko waxal ma ko laaj naa la laaj naa la eh, ndax moom boroom askan la ca yéen ngane ma sii boroom askan la neewal ma ko wa kadhalika ar-rusulu tub'athu fi nasabin qawm fi nasabi fi nasabi qawmiha mu ne nee ko naka noonu la yonent yi noonu lañ leen di yónnee ci ñi nga xam ne ñooy ñi gën a digg doomu ci askanoo ñu bokk mu ne wa sa'altuka neewal ma ko ba léegi laaj naa ko moom hal qaala axadun minkum hada alqawla qabla fa dakarta an laa neewal ma ko ne ko laaj naa la yow mii toog sama kanam te ne yaa gina bokk ak moom laaj naa la ndax am na kenn ku masa wax di wootewu lii muy wootewu nga ne ma déedéet lool masula am ma ne neewal ma ko law kaana axadun qaala hada xaw qawla qabla la qultu rajulun yata'assa bi qawlin qiila la neewal ma ko man qaysar kene bu doon ne dang ma ne waaw dinaa xam ne kon mooy day daa am ku ko mas a wax rek muy topp tànk ko ko njëkkoon wax ci ci ci seen askan wa rek waaye nee nga ma déedéet wa sa'altuka hal kaana min aabaa'ihi min malik fa dakarta an laa falaw kaana min aabaa'ihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abiihi mu ne interprète bi ba léegi dollil ma ko lii neewal ma ko laaj naa la ndax amoon na kenn ci baayam yi walla maamam yi ku nekkoon buur yow nga tontu ma ne ma déedéet boo ma ne woon waaw lenn rekk la dama naan bu boobaa moom daal nguuri maamam wala baayam gi gi gi ñàkk moom lay utaat rekk waaye wa sa'altuka hal kuntum tattahimuunahu xab la qabla an yaquula maa qaal fa dhakarta an mu ne ginnaaw gi laaj naa la yow mii ndax doon ngeen ko tuumaal ci wax lu amul avant muy woote li muy woote nga tudd ne déedéet faqad aarifu annahu lam yakun li yadara alkadiba ala nnaas allah gis nga al aqlu salim xel moo xamante ne dafa mucc xel moo xam ne amul préjugé new ci boroom xel moo xam ne du dem ak ay ay conviction yoo xam ne déjà établi lu ñëw rek mooy l'objectivité totale boo ko menee ndax boo objectifee totalement nit ko objectif bu gisee l'islam dina xam ne lii mooy dëgg waaye nag être objectif loolu c'est très c'est très rare loolu mooy sans esprit partisan nit ki nga mën a am esprit partisan mooy esprit wu fii laa bokk fii laa far ñii laa bokkal lii ñii laay partager ak ñii ndax loolu loolu lu am solo la boo gisee ñu bari mënuñoo nangu benn dëgg mu bàyyeekoowul ñoom fi ñu yaakaar ne foofu rekk la dëgg yi bàyyeekoo mooy dañoo ñàkk objectif objectifuñ sincère wuñ envers ak ñoom ñoom seen bopp ils ne sont pas sincères envers eux-mêmes déedéet et ils ne sont pas sévères contre eux-mêmes voilà mooy sévérité duñ ko doxal bu jëmee ci seen waa ñoom wala ñi ñu bokkal sincérité du ci am mais ku sincère ku ne ku sincère objectif yow booy xool dëgg wala wax wala jëf waroo xool ndax ci ñoom diw la man fii mu ne manuma ne boo ab jullit laa léegi ab ñu ne ma juge bi def na man ma bëgg koo teg ah avant xool jëf ji est-ce que jaadu naam jaaduwul wala wax ji jaadu naam jaaduwul ma teg ko fenn kese manuma basé wu rek ci ne euh, bon juif la ñoom moom noonu lañ mel non loolu mooy préjugé loolu mooy préjugé non non loolu nag moo baaxul loolu moo baaxul te loolu presque peuple bu ne moom ngay am envers ak ñi ci des waaso wu ne loolu ngay am ak parab moo ñu ëpp moo tax boo gisee l'homme blanc di jàpp en général pas ñoom yëpp keneen mooy am am am li ñu naan complex de su de supériorité envers l'homme noir lool la mooy ne comme histoire li xewoon dañoo gisoon ne bon seen maam yi ñoom ñoo nootoon africain yi ak ñu ñuul ñi doon leen def defi jaam sax doon leen ki ak mooy préjugé boobu la la même ki nga xam ne il n'est pas raciste il n'est mais loolu lay am te mooy image boobu noonu nga xam ne moom lañ koy wan te moom lañ ko gëmloo te moom la gis day tax affaire bi fu mu gisee ku mel ku bokk ci ñooñ rek wala ku niroog ñoom couleur day jàpp ne waa jii moom maa ko war a supérieur ba moo tax te loolu li koy wane mooy am na benn ministre bu fi Sarkozy faloon koo xam ne am métis la kat ci Antilles la dëkk xàtte naa dama fàtte turam moom laa dégg ci télé bi muy nettali naan euh, ministre la <laughs> ministre wala secrétaire d'État benn ci ñaari yooyu presque loolu sax benn la mais ministre moo gën a kii fonction moo gën kii en général secrétaire d'état dañ koy rattaché benn ministère léegi mais day yor presque darajaay ministre day fekk conseil des ministres day kii ñu koy jox ay loo xam ne lu ministre di ko déléguer ay pouvoir am mu ne moom bu euh, supermarché yi wala mbooloo nii bu fa ànd ak garde corps bi garde corps ak tubaab la mais moom moom ministre bi dañuy jàpp ne moom moom te pourtant garde corps gis nga ni muy feeñe mooy que ne seen yooyu mel genre écouteur mooy yooyu ñuy def seen nopp yi ngir ñu leen di communiquer mais malgré tout ça gars yi duñ gis moom la ñuy jàpp ne moom mooy moom mooy garde waa ji <laughs> alors que moom mooy moom mooy ministre mooy lan moo tax affaire boobu mu koy nettali naan naan bari na fu mu dem ci ay mbooloo nii wala di dugg jenn yoo xam ne dañuy dañuy dañuy fuye ñi nit ñi wala daa am luñ lay laaj moom ñu jàpp ne ñu koy laaj moom lañ koy laaj ki mu àndal duñ ko ko laaj alors que ñoom dañuy foog ne moom mooy mën nañu bàyyi waaj xam nga ci ginnaaw lay ne mais moom ci moom direct la ñuy adressé par comme si voilà moom moo war a justifié wu lan moo tax est ce que loolu day war ne gars parce que préjugé la préjugé bi ñu am la loolu la loolu nag ku mel noonu loolu moo tax jugement moom du jaar yoon parce que il ne peut pas donner un jugement non entaché de préjugés et de waaye lii laa foogoon lii daal ñii loon lañ war a mel déedéet boo gisee tamit wolof yi lool mooy côté tubaab yi côté wolof yi noonu la congolais congolais bu ñu gis mooy ñag yi ñag yi lañ leen di wax te ci saase moom sénégalais bi jàpp na ne moo ko gën a muus mais ci saase ci saase il suffit mu xam ne yow congolais nga togolais nga jàpp na ne moo la gën a intelligent moo la gën a intelligent moo la gën a dégg français moo la gën a niroog le mooy ñoom noonu lañ mel te ñoom foog nañ ne ci loolu mooy mooy seenu ndam mooy seenu kawe <laughs> miskin loolu mooy préjugé yi nga xamante ne nit bu objectif boo melee noon nag nangu dëgg du la yomb euh, loolu mooy xew ci ci ci ba ci diine ji boo jàppee ne man groupe sàngam laa bokk man a murid laa moo euh, tiijaan moom warula mën a non mooy yow nga mel noonu mooy même bu dëgg jógee fi moom même bu dëgg jógee fi moom yow doo ko man a jàpp ndax da jàpp ne ah non non ñoom diw mii daal ñoom diw mii daal non diw mii daal ndax ndax fi mu bokk tax loolu préjugé la moo tax doo gis dëgg. te danga war a doxal la seydna ali ibn abi taalib radiallahu taala waxoon mooy ne dëgg lañuy teg ba pare door a natt nit ñi ci dëgg waaye doo teg ay nit ba pare ne dëgg ci ñoom rek la mën a génne ndax kuy def loolu ci juum ngay dëkke te bu boobaa li yonent ma nay sarsam ne unsur axaaka zaliman aw mazluma dimbalil sa mbokk moo tooñ wala dañ koo tooñ doo ko man loolu doo ko man ndax bu tooñee moom gara bu dee moom lañ tooñ moom garaawul danga koy jàppale ba ñépp yëg naa nga koy jàppale mais bu tooñee doo ko man ndax c'est pas objectif Qaysar nag eh, moom objectifoon na te tamit amoon na préalable mooy boroom xam-xam la woon en tout cas mooy xam-xamu téere yi eh, yu njëkk yi da koo amoon en ah, chrétien la dafa xamoon l'évangile l'injil loolu it da ko ba pare mu bañ a nekk ko sectaire ndax ba ñaata yoon ñaata nit ñoo gis yonent mi alayhi salaatu nekk ay chrétien wala nekk juif ñaata surtout juif yi ñaata juif ñaata rabbin waa banu Qurayza banu Nadir banu Qaynuqa ci ñaata rabbin ak ñu ne woon biir Médine ñaata rabbin juif ñoo fa newoon xam nañ ni seen téere yi wax mais nanguwuñ ndax lañ dañoo sectaire dañoo sectaire Qaysar nag meluloon noonu jullit nag noonu ngay fexee mel noonu ngay fexee mel mu ne ko mu ne Abu Sufyan laaj naa la hal kuntum tattahimunahu bil kadhib est-ce que nekkoon ngeen doon ko tuumaal ci wax lu amul qabla an yaqula ma qaal laata muy wax li mu wax fa dhakarta an la nga tuddal ma ne ma déedéet mu ne faqat dëgg-dëgg arifu man xam naa man qaysar annahu lam yakun liyadhara al kadhiba ala wa yakdhiba ala allah man nag xam naa ne comme que lool na deme yow lool nga ma tontu avant masu ngeen masu ngeen ko jàpp loxo ci poche muy wax lu amul masu ngeen ko soupçonné masu koo def masu koo waxe masu koo jëfe lu mu wax noonu lay demee te masu leen a wax lu amul man nag xam naa ne man Qaysar kooku kon nekkul bàyyi wax bu dee ci affaire nit ñi du ci wax lu amul ba pare li jëm ci buur yàlla muy waxal buur yàlla lu amul loolu xam naa ne noonu nit koo xamante ni laata mu naan yàllaa mu yónni masula lu amul du bàyyi quand nit ñi di dem ki nga xam ne moo bind ñépp di boroom bi quand di waxal yàlla lu amul te nit ñi du leen waxal lu amul man xam naa loolu mu ne ko wasa'altuka ashraafu nnaasi taba'uhu am du'afaa'uhum mu ne wasa'altuka ashraafu nnaasi ittaba'uuhu am du'afaa'uhum fa dakarta anna du'afaa'ahum ittaba'uuhu wa hum atbaa'u rrusul Qaysar ne ko te laaj naa la est-ce ñi gën tedd ci nit ñi ñooy ànd ak mooy tedd lan ci wàllu askan mais xam nga moos ab yéefér akub jullit yamuñ laa yastawi dhu millatin wa kafuuru koo xam ne dafa nekk ci diine lislaam ji yemu la koo xamante ni gëmul yàlla quand même hal yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina laa ya'lamun hein ce que ñi nga xam dañoo xam ne buur yàlla moom lañ war a jaamu ñu koy jaamu kooku dina yem ak ñi nga xam ne xamuñu te bëgguñu koo xam moo kooku yemuñu hein non yemuñu mu ne ko moo tax buñ naan teddaange lii ci wàllu classe sociale lay wax wala ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole nga ne ma ñi gën néew doole ñoo ko topp ma ne la kon nag yëgal yow mii doon ma tontu wa hum atba'ur rusul yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ñi nga xam ne ñoo leen njëkk a topp ñooy ñi nga xam ne ñoo doon seen àndandoo yi ñi ci ëpp ci du'afa yi lañ mooy ci way néew ji doole lañ mu ne wasaaltuka yaziduuna am yanqusuun fa dakarta annahum yaziduun wa kadalika amrul imaani xatta yatim ah, nee na ma laaj la ndax ñoom dañuy yokk wala dañuy wàññeeku nga ne ma ñoom dañuy yokk yëgal ne naka noonu la mbiru ngëm yàlla noonu la mel mooy ngëm yàlla noonu la day yokk xatta ma ba ni nga xam ne fa lay yeme xam nga Qaysar malgré tout wax naa la dafa amoon xam-xamu téere yi jiitu ndax lii muy wax dëgg la mooy loolu masala la halil imaanu yanqusu yazidu wa yanqus ngëm yàlla day yokk ko wàññeeku mooy loolu mooy day yokk waaye day wàññeeku voilà day wàññeeku loolu amaana dinañ ci gën dugg dugg muy ñëw ci li ñuy jàng ci biir ci ci ci ci lettres yi insha allah ci masala boobu nga xam ne jamaahirul ma daanaka sax wax jëlee dañ koy nettali mais dinañ gën a dugg ci loolu que ne ce que ngëm yàlla day yokk wala day wàññeeku wala day yokk kese mais wàññeeku wala eh, loolu insha allah am naa dinañ ci gën ñëw mais li gën a dëgër te jàppal mooy day wàññeekoo ko yokk te nit ku ne mën nga koo seetlu voilà mu ne wa sa'altuka ayartaddu ahadun minhum saxtatan li diini ba'da an yadxula fii fa dakarta an la wa xayna tuxaalitu bashaashatuhu al qalb al quluub mu ne laaj naa la est-ce nit dina am nañu génn ci diine ji ndax mere ko ginnaaw ba ñu duggee ci lislaam ci diineem ji muy woote nga ne ma déedéet yëgal ne naka noonu la ngëm yàlla bu jaxasoo week eh, mooy ceññeeru ngëm yàlla Euh, ngëm yàlla ci boppam moom bu jaxasoowee xolu nit noonu lay deme mooy doo kootoo mën a tàqaleeg moom daanaka dootul mën a nekk lii mooy général mais am na ñoo xam ne dañuy gëm yàlla après ñu weddi mooy ñi nga xam ne dañ naan dañ ñoo dañoo murtad ñi nga xam ne dañ naan dañoo dañoo murtad ah mu ne wa sa'altuka hal yaghdir fa dhakarta an la wa kadhalika ar-rusulu la taghdir nee na laaj naa la ndax day wor walla déet nga ne ma déedéet yëgal na yonent yi aleyhim salaatu wassalaam naka noonu la ñoom laa taxtiir ñoom duñu wor mu ne wa sa'altuka mimma ya'murukum fa dhakarta annahu ya'murukum an ta'budu allaha wala tushriku bihi shay'an wa yanhaakum an cibaadati al-awthaani wa ya'murukum bis-salaati was-sidqi wal-cafaaf fa in kaana maa taquulu haqqan fa sayamliku mawdica qadamaya haatayn waqad kuntu aclamu annahu xaarij laakin lam akun lam akun adunnu annahu minkum falaw alamu anni axlusu ilayhi la tajashamtu liqaa'ah walaw kuntu indahu la ghasaltu an qadamayhi nee na mu ne ma moom Qaysar di Hiraqla laaj naa la lan la leen di digal yow nga tuddal ma ne da leen di digal ni ngeen jaamu buur yàlla te leen ko bokkaaleeg dara mu leen di tere an ibadatil awthani ci jaamu li nga xam ne mooy xërëm yi di leen digal julli dëggu doylu di leen digal mu ne ko nag bu dee ne yii nii nga ma wax doylu ak téye sa bopp voilà al ak téye sa bopp mooy doylu ci lépp pas ci alal kes mais ci wàllu sëy wàllu lépp yooyu yëpp da ngay doylu ci li nga xam ne moom la la yàlla defal mu ne fa in kaana xaqat nee na mu ne ma man Abu Sufyan bu dee ne yow mii li nga ma tontu wax ma ko dëgg la dina moomi fii nga xam ne fii sama tànk yi fii ma teg sama tànk yi dina nekk sous son autorité moom góor góor gële alayhi salaatu wassalaam mu ne waqat kuntu annahu xaari a'lamu annahu xaari mu ne ko man xamoon naa ne dina génn de xamoon naa ni am na yonent bu bu des ndax téere yi téere yi dañ ko waxoon fu ma kenn ñëw naan mais évangile bi ñu yor amu ci bu ma kenn naan ay mais évangile bi ñu yor amu ko évangile bi nga yor muzawwar la c'est falsifié lourdement falsifié depuis des des siècles et des siècles depuis des siècles des siècles loolu taxul ñuy wax loolu taxul ñuy wax c'est c'est c'est largement falsifié bu yàgg boobu moom taxul ñuy wax évangile boobu taxul ñuy wax euh, te gaa yi ko bind ñu ñu naan ñoo ko bind xam nga ñun évangile bi bi l'islam di wax alxuraan bi ko wax mooy bi yàlla wax mooy bi yàlla yónni Seydina Isa alayhi wassalaam waaye bi mu yónni ci moom mais du li nga xam ne dañ naan selon Paul selon Matthieu selon Bernabi non non du yooyu déedéet loolu li mu gën xaw a niroon mooy riwaayatu xadiis yoo xam ne ay ay ay mawdu la ki du'afa ndax lan ndax amul càllale bu wër te ñoom ñooñu ñépp kenn kenn du kenn ci ñoom ñoo dajeek Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam kon nag nan lañuy nettale yoo xam dañ naan moom la moo ko wax sans intermédiaire xam nga lool ci xadis bu amee xadis yi fi mel noonu est-ce que nañ leen ma non dañ naan xadis bi nii wérul kon nag kon nag mooy bu ñuy wax loolu taxul ñuy wax bokkul ñun bu ñuy wax loolu mooy bi suñu boroom wàcc ci Seydina Isa boobu la alxuraan di wax al injiil ak tawraat ak bi mu wàcc Seydina Muusa alayhim asalaatu wassalaam kantaay ci des moom taxul ñuy wax moom suñu tooraay léegi yii seen tooraay léegi yi bokk ak seen évangile léegi la shay du dara mu ne man xamoon naa ne dina génn ndax lool bishaaratu bishaaratu Isa la woon mooy li Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam dara waaw wa mubashiruk wa mu wa idh qaala Isa ibn lil xawaariyiin fàttalikul ba Seydina Isa ibn Maryam waxee ñi nga xam ne ñooy apôtre yoo yële bim leen di wax ba ne waa di leen bëggal bi rasuuli yati min ba'di yasmuhu Ahmad mu ne mu ngi leen di mu ngi leen di bëggal ci yonent boo xam ne day ñëw ginnaaw moom après moom turam moo doon Ahmad alayhi salaatu alayhi salaatu wassalaam loolu noonu euh, mooy loolu dafa amoon ci tawraat bi gaa yi dindi ko ci gaa yi loolu lépp nekkatu ci kon boobu taxul ñuy wax mu ne waqad kuntu anna a'lamu annahu xaarij xamoon naa ne yonent boobu alayhi salaatu wassalaam dina génn lam akun azunnu annahu minkum waaye nag masumaa yaakaar njortuma woon ne ci yéen lay bokk fooguma woon ne am arab lay doon mu ne ko bu ma manoon a dem ba fa moom de konoonte dinaa ngaar daaj yooyu yépp coono ngir mën a dajeek moom te bu ma newoon fa moom dinaa raxasu ca ay ndëgg tànkam mooy wane ak wàccam ak suufeem ak ni nga xam ne mooy car ak fi ma ko teg moom nee summa daa bi kitaabin kitaabi rasulillah sallallahu alayhi wa ginnaaw gi mu daldi wax ñu indil ko lettre yonent bi alayhi salaatu wa salaam alladi ba'atha bihi ma'a ila azimi Busra nee na après mu di ne nañ ko indil lettre bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu moo ko yónnee moom Hiraql moom Qaysar kan la ko joxoon maa Dihya ibn Xalifa joxoon ko Dihya di doomi Xalifa al-Kalbi kan la waxoon mu jox ko ko est-ce que dafa ñëwoon jox ko ko directement moom César non da ko jox azimu Busra muy buuru Busra Busra tuddoon nañ ko ci riwaaye bee weesu bu imaam ni Ishaq bi que moom moo indi benn waay boo xam ne mu ne Hiraql kii nii dafa am loo xam ne moom la la bëgg a xabaare kooku ne ko euh, euh, kooku ne ko man ba maa jóge Quraysh euh, damaa jóge Quraysh damaa jóge Quraysh waaye ba mu fay jóge lii ak lii fa xew am na ku ne yonent la ñiy wedd ko ñoom nag ñu nga ci noonu laa leen bàyyi am na xeex seen diggante Azim Busra boobu nag moom moomu ca la moom la Dihya joxoon lettre bi moo tax mu ne mu di laaj di kitaabi Rasulillah lettre yonent bi alayhi salaatu salaam alladi bi nga xam ne baasa bihi moom la yebal jox ko maa Dihya jox ko Dihya ibn Xalifa ilaa azimi Busra mu jox ko azimi Busra bu ko defee azimi Busra comme que moo doon moo fa toogaloon Hiraql César bu ko defee moom mu daal di koy jox César comme ni mu defoon ak kan Seydina Seydina euh, kële ki mu yónni woon ci ci Kisra muy Abdallah ibn Xudaafa as-Sahmi radiyallahu anhu ngir mu jox ko azimu al-Bahrayn buuru Bahrayn buuru Bahrayn daal di koy jox ki nga xam ne mooy Kisra mooy gis nga <laughs> loolu tamit lu am solo la mooy di jaar ci wa aatul buyuuta min abwaabiha di jaar ci moom mënoon nañ ko ko jox directement mais boo ko joxee kii nga xam ne moom moom moom moo ko fi toogal buur la bu ko fi toogal loolu day gën day gën ak accueillir mbir mi te dina ci jot am na yeneen riwaaye nag yoo xam ne wéruñu dañ ne moom Dihya ci boppam moo ñëw jox ko ki nga xam ne mooy Hiraql waaye li wér mooy ne Dihya ibn Xalifa da ko jox Azim Busra fa dafaahu moom buuru Busra daal di koy jox kan ilaa Hiraql jox ko Hiraql léegi nag lettre boobu noonu ana lan moo ne ci biir waxtu wi doñ jot na euh, ba léegi ñu ngi ci riwaaya bu imaam al Buxaari ci badul xalqi ba badul waxyi waxi euh, waxyi lu tax tout le temps ma badu kitaabu badil xalqi non badil waxyi ñu ngi foofu kon ba léegi insha allah léegi kon gis nañ ne gis nga yokk yi am par ak riwaaya bi gisoon bi imaam ibn Ishaq léegi nag mu des lan mu des lettre bi ci boppam léegi nag eh, loolu insha allah moom la kii moom lay wax nii li nga xam ne moo noon ci lettre bi loolu lañuy gis ci jotaay bii di ñëw gisaale riwaaya imaam ibn Ishaq imaam eh, eh, eh, kii bi nag bu riwaaya imaam al-Bukhari bi dafa gën a gudd na dina wax leetre bi après mu teg ci beneen nettali boo xam ne ci même même même kii bi la euh, même sion bi la incha allah après ñu gis contenu wu yu alayhi salaatu wassalaam selon riwaaya imaam al-Bukhari bu wér bi ak imaam Ibn Ishaq bi nga xam ne boobu moom boobu dese naa wér nag mooy pa bokkul ak bi ñu gisoon bi weesu de bokkul ak bi ñu gisoon bii waaye non lu may wax nii noonu wér na sax wér na ndax imaam az-Zuhri moo ko jële ci euh, même bu dee kim ko jële après bon loolu dinañ ci ñëwaat waaw dinañ ci ñëwaat ngir gën a leeral loolu insha allahu taala ci jotaa bii di gis contenu lettre yi ak li ci tegu allahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala